ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu woon ba léegi ci ahkaamu zakaa muy àttey zakaat muy àttey zakaat jeexaloon nañu li nga xam ne mooy zakaatul an'aam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 bu nekk ci yoo yële ginaaw loolu gisoon nañu zakatul xayl afil xayli zakatun am la al faras est-ce que fas est fas am na zakat wala déet gisoon nañ na li gën a dëgër mooy madhabul jumhur muy jumhurul ulama min almalikiyati walshaaficiyati walxanaabila wal imaam abu yusuf wa al imaam muhammadu bn alxasan alsheybaani min alxanafiya raxmatullahi ala aljamic kene fas kenn du ci joxe zakat bokkul ci li nga xam ne lañuy joxe zakat comme bëy xar nag ak fas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 bu dee waa jumhur dañ ne mukk matagul nisaab parce que kenn du leen fusionner dañuy bàyyi ku nekk deux cent kii deux cent kii deux cent comme que nisaab bi trois cent lañ wax àggagul zul xijja weesu mooy at mi jeex na ñu dugg ci muharram ñu tegaat cent ku nekk cent mu mat trois cent kon dañu naan bu boobaa ñoom mois muharram li tax may daw muharram bëgguma di ko kii mooy li lu sëriñ doon wax keroog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 wajabat fiiha zakatun wajabat fiiha zakatu fa yajma'unaha hatta la tajiba alayhim kulluhum fiiha illa shaatan waahida wala illa shaatun waahida aw yakuuna li xaliitayni mi'ata shaa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 mu yàgg laata muy faatu nga koy nga ciy mettre baar point ndax xam nga ne loolu doon loolu mënoo ko doon ci wàllu sharia <laughs> waaw waaw parce que ahlul millatayn ñoom duñu doon na doon na euh, mu des lan ñu doon wax mooy kon lool la il faut ñu nekk ay jullit hein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 mooy gis nga façon alal yi ñu gis az-zahabu wal fidda hein loolu bokkul parce ñoom ñooy kiiwu ayn yi hein mais euh, mooy lépp loo xam ne jullit bi da ko jël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 comme ñoomin fas comme ñoomin fas comme fas xam nga wax nañ la amul zakat mais bu ma ko jëlee di ko jaay ci marchem fas yi bu boobaa zakat da ciy war wàllu fruit yi xudrowaat yi xam nga waxoon nañ la zakat amul ci ñoomin pomme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 bu ko yow ca nga dugg waaw <coughs> léegi foog naa on a ratissé large hein on a large moo tax zakat am solo woo xamante ne nii ak gaa war a joxe zakat ñoo bari te te parewuñ sax xam nga waxoon nañ ko yaakaar nañ ne ñoom mbir mais seen xel sax da ci dul def pour ñoom ça les concerne hein ça ne les man ay ay dàll laay jaay ay cuus laay jaay jaaykatu dàll laa fii ci marché Colobane wala jaaykatu saak laa wala ay kay wala sama boutique bii may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 di jënd di ñëw di jaay yaw itam ci nga umru tijaara nga bokk voilà femme d'affaires de affaire la walla homme de affaire la homme d'affaire wala femme d'affaire yaw itam ci umru tijaara nga bokk léegi nag est dañ naan ci umru tijaara la bokk rek léegi ku jaay ku nekk rek ci ñi ñu wax fii nii yépp automatiquement dañuy joxe zakat ñu ne la non non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 nga ne ma wax bii dara ah. man maa a ah. man kenn duma ci wax noonu man nag kenn ma dul convaincre noonu man moom fokk nga indi dalil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 introduction bi hein hein ñu yem foofu léegi léegi hein <coughs> bii di ñëw